bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain bokk jullit yi noo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na jàmm yàlla ak i barkeem yàgg a ci kawam di dellu si si téere bi ñu sumboon te mu tudd tanbihaat ala ahkaam taxtassu bil muminat di ay bàyyiloo xel yoo xam ne ay àtte yu jigéenu jullit bi jagoo jotaayu tey bi bu neexee borom bi tabaraka wa taala dinañu wax yenn atte yu aju ci moom jigéen lu aju ci ak taaram ak ay mbir yoo xam ne da koy def ci aw yaramam moom la cheikhu saalex xafidahu llahu taala duppee ci alfaslu thani في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة maanaam bunt bi lim fi leeral kon mooy atte yoo xam ne mi ngi aju ci ak taaram moom jigéen waaye ay mbir yoo xam ne yu aju ci aw yaramam la lam sa jiital mooy wax ji mu wax ne yutlabu minha an tafcala min xisaali alfitrati maa yaxtasu biha wa yaliqu biha min qassi alazaafiri wa tacaahudiha mu ne sàkku nañ ci ndaw si jigéenu jullit mu def lii ñuy tuddee xisaalul fitra te muy ay melokaan ak i jëf yoo xam ne yàlla subhaanahu wa taala ci mbind gi mu bind doomu aadama bi ci cosaanam dafa soxla loolu di ko def loolu ñu tuddee xisaalul fitra mu ne lu ci mel ni di dagg ay weem dagg ay weem ak di sàmmwante ak loolu saa su ne bu wey guddee mu dagg ko mu ne ndax lii di dagg ay we ci lislaam ci jullit bi moo xam góor la wala jigéen la sunnatun bi ijmaci ahlil ilm sunna la ci lu boroom xam-xam yépp dap dëppoo consensus la ci mbooleem boroom xam yi ne sunna la ndax lan li annahu min xisaal alfitra alwaarida fi lxadit ndax lii di dagg ay we nee na dafa bokk ci melokaani maanaam mbindoom yàlla subhanahu wa taala ni mbindee doomu aadama doomu aadama bi war see ludul doomu aadama ci bàyyi ma yeeg noone loolu ma xisal mu ne comme mu ñëwee ci xadis xadis bu wér albuxaari ak muslim ci abi hurayra ak xadis ibni umar ñoom ñëpp nettali ko jëlee ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ne alfitratu xams alxitaan walistixdaad wa qassu alshaarib wa taqlimu aladfaar wa natfu alabaat yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne li ñu tuddee fitra juróom la maanaam nit ki des ci mbindum yàlla mi ko yàlla bind muy sàmmanteeg boppam ci mbir yu mel nii nee na loola juróom la juróom yi war na see boppam li ñuy tuddee alxitaan di xarafal al di wat kawaru nag naq eh, wa qas shaarib bu dee góor mu dagg muy wàññi ay moustache comme ni ñu koy waxoon démb mais góor dafay wàññi lii di moustache waaye sikkim moom da bàyyi loolu si xisaal fitra la bokk mu ne wa taqlimul awaahir ak dagg ay we góor ak jigéen a si yam dagg ay we wa natful abaat ak buddi li nga xam ne mooy kawaru kawaru poqataan loolu lépp ci xisaalul fitra la bokk xadis bi buddi la wax waaye dinañ si ñëw insha allahu taala ci wat kawar yooyu mu si xadis bi kon xadis boobu la cheikh bi junju fii mu ne walima fi izalatiha min annadaafa ndax loolu di ko dindi si aw yaram ak cet moo ci nekk ci la nit ki di ànde ak laab ak cet wal xusn ak lii di ak taar waaye bàyyi gi koy bàyyi saxaanu loola maa sa nekk loolu dëppoowul ak taar dëppoowul ak cet waaye nee def daf si niroog sax bàyyi may bàyyi may nga xam ne seeni ñu bàyyi seen waye di gudd waaye nee la sa mën làqatu ci ay salte ci ay weyam bu guddee moom doomu aadama bi bàyyi gi muy bàyyi ay weyam muy gudd eh, ay barab la yoo xam ne salte mën na di si daje ba nee na mën naa cee ndox di yegg fa mu war a yegg ci buy laab loolu lépp moo kon moo tax lislaam digal ko muy dagg ay weyam moom jullit bi moo xam góor la wala jigéen la moom cheikh bi mu ne wa baadu almuslimat qad ubtulina bi tatwil al adafir taqlidan lilkaafirat wa jahlan bissunna mu ne waaye li ñuy gis ci mbokki jigéen ñi ñenn ñi ci ñoom ci jigéeni jullit ñi nee na dangay gis ñuy guddal seen wee di guddal seeni wee di ko royee nee di yéefar yi ak réere gi ñu réere li sunna jigéen jullit bi dafa war a xam ne moom jullit la mu def li ko diineem sant paa muy xool nit ñi di def mu koy def rawatina euh, mbir yi nga xam ne ci yéefar yi la jóge lu ci baree baree bare yi même jullit ñi koy def ñu ko roye ci yéefar yi jigéeni jullit buy guddal ay weyam ba léegi waxatuma la guddal waaye dafay poose sax poose ay we nee na loola ñu ngi ko jëlee ci yéefa yi moo tax mu ne wa yusannu mara kon dañoo sunnaal ci ndaw si izalatu shaari l ibtayni wal aana kadalika muy dindi lii kawari ay poqotaanam ak lii di kawaru naq comme ni ko xadis bi junjee léegi xadis bi ñu leen wax léegi amalan bil xadis al waarid mooy xadis bi ñu leen wax léegi xadis abi hurayra ndax wax na si lii di eh, al istixdaad te wax naa la mooy wat kawaru naq ak lii di natful abaat te mooy eh, wat kawari poqotaan al abaat donte ne xadis bi natf la wax waaye comme ni ko borom xam-xam di waxee ci ki ko man maanaam buddi gi xadis bi wax buddi kawari poqataan ci ki ko man ci ki ko man ndax du ñëpp ko ñeme waaye ki ko manul it bépp façon boo xam ne mën na ko koo dindee lii di kawari poqataan war na sàmmanteeg loola di ko dindi saa su mu ne wal axsan li gën nag li gën mooy an yakuna dalika kulla usbuu mooy mu koy def chaque semaine rawatina ay we xam ne dafay dafay màgg ci lu gaaw rawatina ci koo xam ne ku wér la borom xam ne nañ dafay wane wér gu yaram nit ki ay weyam di di màgg chaque semaine kon chaque semaine war na di dagg ay weyam mu ne aw laa yatruku akthar min arbaina yawman wala mu bañ a bàyyi lu ëpp quarante jours rawatina kawar yi bu dee kawar yi nga xam ne moom xëy na mën naa yéex a bari bu saxee bu mu ëpp quarante jours comme ni ko xadis bi indee xadisu anas radiyallahu taala anhu mi ngi ci muslim al imam muslim anas ibn malik radiyallahu taala anhu dafa wax ne wuqita lana fi qassil alshaarib wa taqlim aladfaar wa natfi alibt wa xalq alaana an la natruka akthara min arbaina layla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo nattal ne bu ñu bàyyi lii di wàññi sunuy mustaas ak lii di dagg ay we hmm? ak lii di buddi poqataan ak wat kawaru naq buñ bàyyi lu ëpp quarante jours nee buñ ko bàyyi lu ëpp quarante jours jullit bi warta toog quarante jours di bàyyi kawaram yooyi di sëq te du ko dindi comme ni ko waxee bu fekkee wey moom comme dafay gaaw a gudd chaque semaine comme ni ko cheikh njëkkee jiital mu koy dagg lii góor ak jigéen a si yam jigéen ñoo si kon loolu mooy masala bu njëkk bi ci ñaareel bi mu ne ma yutlabu minha wa ma tumna minhu fi sha'ri ra'siha masala bi ñu wax ci loo xam ne des na ko jigéen jigéenu jullit bi ak lees koy tere ci wàllu kawaram kawaru boppam ak li ñuy tuddee ay yéen ak lu aju ci fuddan ak soppi wirgoy kawar maanaam couleur ba ci ay tent ak yu noone ci masala boobu lay wax fii mu ne li ñu sàkku ci jigéenu jullit bi ci wàllu kawaru boppam mooy mu bàyyi ko bari waaye dafay araam neena wa yaxrumu alayha xalquhu illa min darura dafay araam mu koy wat ci lu dul nécessité ci lu dul loo xam ne lu mënta ñàkk la lu ci mel ni bopp ba euh, am feebar xam ne mënu koo bañ a wat ngir faj ko wala bopp ba toj médecin bi na ko faw ñu wat ko ngir faj ko ak yu demee noonu loolu mooy darura waaye bu dul loolu jigéen dafay araam ci moom muy wat boppam mu tuxal si fatwa boo xam ne mufti bu mag bi nekkoon foofee Makka naan Muhammad ibn Ibrahim ali Cheikh tuxal na ko fi mu ne lu aju ci boppam moom jigéenu jullit bi fala yajuuzu xalquhu du dagan ci moom mu koy wat ndax nee na xadis ba sa ñëw alimaamu nasaa'i soloo ko ci càllale boo xam ne yegg na ci ali ibn abi talib mu ne kadalika albazar soloo ko ci càllale boo xam ne dem na ci uthman ibn affan radiallahu taala anhu ak ibn jarir jëlee sa ikrima ñoom ñëpp ñu wax ni nahaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an taxliqa almar'atu ra'saha xadiis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na jigéenu jullit bi muy wat boppam muy wat boppam donte na xadiis bi comme ni mu ko waxee boroom téere yi soloo nañ ko waaye xadiis la boo xam ne ci ak càllaleem wérut comme ni ko alaamatu al albani rahimahullahu taala birale leerale ci al daifa xadis numéro six cent soixante-dix-huit leeral na yilla ji xadis ba muy al du comme ñenn ñi tamit niñ ko waxee ne xadis bi bari na ay càllale ba mënees na xadis al mutarib kenn mëneesu koo taxsin waaye loolu teewul lii araam ba ba am na leneen lu koy araamal lu dul xadis bi dinañ ci ñëw am na leneen lu koy araamal lu dul xadis bi ndax boo demee ci boroxam yu baree baree bari moo xam ci maliki yi la nga xam ne ñoo ngiroo ngiru malik wala shafii wala wala xanabila ñu ngiroo ngiru imam ak alxanaabila ñoom ñëpp dañuy araamal ci jigéen muy wat boppam bari ci borom xam-xam ñu ko teg ci yilla ji nekk ci loola mooy niroo gim si niroo góor wala sax bu jéggee lool dem ba sax di si niroog sax noonu yàlla yeeg yéefari nga xam ne ñoom lañ ko xame moo tax na xajar raximahu llahu taala wax ni kama yaxrumu ala almar'ati alziyaadatu fi sha'ri ra'siha yaxrumu alayha xalqu sha'ri ra'siha bi gayri darura te mooy li cheikh bi jiitaloon sànq mu ne ni ñu araamale si jigéen muy jokk kawaru boppam maanaam di si jokk eh, geneen kawar gu dul kawaram noona la araamee ci moom loolu nañ si ñëw masala boobu te muy jokk noona la araamee ci moom muy wat kawaram lu dul loo xam ne nécessité la moo ko waral xaaf na xajar ci Fathul Baari kon araamal gi la say tegtal mooy niroo gim si niroo góor te yenente bi sallallahu alayhi na jigéen ñi niru niru lu góor ci xadis bu wér waaye comme ni ma la koy sànq rawatina bu demee sax ba yegg ci niru nirulu ak noonu yàlla yi ak ñu dul jullit ñi bi sallallahu alayhi wa sallam ci beneen xadis ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp kuy niru nirulu aw nit xam ne ci ñoom la bokk riyaadu billah moo tax cheikh bi indi fii waxi beneen boroom xam-xam bu mag bu ñu wax mulla ali qaari moom sax ci xanafiya yi xadis bi wax ji mu wax ne an taxliqa almaratu rasaha wa dalika li ann aldawaiba linnisa kal lixaali diyaal fi lhayati waljamal mu ne kawar kawaru bopp ni mu mel si jigéen mi ngi mel ni sikkim ni mu mel si góor ni nga xamee ne góor ñi sikkim lañ leen xamee ak bàyyi seeni sikkim jigéen ñi it bàyyi seen bopp ya muy gudd noona lañ leen xamee te taar ci loola la nekk nee na cheikh bi daldi siy teg ne wa amma qassu sha'ri ra'siha fa in kaana li xaajatin gayri zina ka an ta'jiza an mu'natihi aw yatuula kathiran wa yashuqu alayha fala ba'sa bi qassihi bi qadri alxaaja wàññi ko nag bu fekkee kawar gi dafa gudd ba ëpp mu bëgg koo wàññi wala kawaram gi moom nee na munu koo toppatoo moom ndaw si munu koo toppatoo mu ne bu fekkee loolu dëggu na ci boobaa falaa baas maanaam mën na koo def bu guddee ba ëpp mën na koo dagg waaye nag loolu xëy nga xam ne yàlla subhanahu wa may na leen ay kawar yu gudd gudd ba mu leen di sonal bu boobaa mën na koo wàññi nga gis ne wàññi bi jubluwuñ ci ne li xew tey mu neex la rek ngay jigéen nga dem wat sa bopp bi nga nit nga di ko wañ comme ni ñu waxoon sànq watu ak wàññi moo mooyam at lépp aram ci jigéen bu fekkee ne rek loolu ko ci dugal maanaam du darura di wàññi boppam ak di wat ay wateef yoo xam ne góor ñi lañ ko xamee ndax lii li mu wax léegi ne fala baas mu ne kama kaana baadu azwaaji nnabiyi yafalnahu baada wafaatihi لتركهن التزين بعد وفاته صلى الله عليه wasallam wa istighnaa'ihinna an tatwiil ash-sha'r mu ne ndax ay soxnaam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom yenente bi bi mu fi jógee ay soxnaam daan nañu dagg daan nañu wàññi seen kawar ya ndax lépp luy ak taar pare nañ si gannaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla subhanahu wa taala moom moo araamal ci ñi gëm yàlla ay soxnaam moom yonente bi sallallahu wa sallam ñooy ay soxnaam fii ci àddina waaye ñooy ay soxnaam ëllëg aljana bu fi jógee kenn du leen jël moo tax ñoom soxna yi bi yonente bi sallallahu wa sallam génnee àdduna ñu pare lépp luy ñu pare ci lépp luy ak taar moo tax eh, ñu daan wàññi seen kawar moo tax cheikh bi li ñu wax sànq mu junj ko fii mu ne waa amma in kaana qasdul mar'a bu fekkee ne moom ndaw si la tax muy wàññi boppam mooy niru nirulu ak yéefar yi jigéen ñi di wat seeni bopp wala faasiqaat yi mooy ñi gën a topp ak kàccoor yi nga xam ne loolu jëfi kàccoor yi la ñoom lañ ko xamee ay jigéen ñuy watu wala di niru nirulu ak góor fa haada muharramun bila shakk loolee dafay araam ci lu amul benn sikki sàkk ndax lan linnahyi an tashabbuhi bil kuffar umuman wa an tashabbuhi al rajul ndax tere gi ñu tere niru nirulu ak yéefar yi ak tere gi ñu tere jigéen muy def yëfi góor di niru nirulu ak góor gannaaw loolee mu tuxal ci waxi al allaamatu muhammad euh, al amin ashinqiiti muy boroom xam-xam bu mag boobee ñoo xam fi dem waxam fii Eh, jóge woon fii gànnaar eh, doon dund foofa ca Makka ba foofa la gaañoo ci téeram bu màgg bi mu tafsir alquran di adwa al bayaan daf saa wax ne li ñu xam léegi li ñu gis léegi ci jamono ci ay jigéen yuy dagg seeni kawar nee na lii yoonu nasaraan yi la ñu tuddee eh, tubaab yi nee ci ñooñ lañ ko tuxalee waaye li nga xam ne moom lañ xamee woon jigéeni julit ñi bu njëkk ci lislaam ak sax lu jiitu lislaam jigéen si tabiaam maanaam jigéen rek ci naturam am nañ ko xamee woon bu njëkk mooy da daan am kawar di toppatoo kawaram di bàyyi kawaram waaye daan ko wat nee na lii nag dafa bokk ci inxiraafaat déviation yi nga xam ne julit ñi dem nañoo dem ci jamono ba li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon rek ne yahud yeeg nasaraan yi buñ duggoon sax ci pax mbët danañ fa dugg dañ leen roy ci lépp ba dem ba ci jigéeni jullit ñi léegi nga gis ñuy def lool gannaaw gi tuxal na waxu cheikh al islaam wax ji mu wax ci alfatawa majmu alfatawa comme ni mu ñëwee ci majmu alfatawa mu ne kama yaqsidu kama yaqsidu ba'du al-baghaaya an tadfira sha'raha dahiran waahidan masduulan bayna al-katifayn maanaam daal ci gàttal jigéen lépp loo xam ne dañ koo xamee yéefar yi moom lañuy def wala sax même bu dul yéefar yi kàccoor yi jigéen ñi su mel ni ñuy jaay seen bopp ñi mu wax fii la ñuy def yow jigéen jullit bi war nga sori ak di niroog ñoom ci seeni jëf maa wax cheikh lislaam bi li ko jël cheikh bi dafa wax ne fa ala almara an taxtafida bi chaari rasiha jigéeni jullit bi dafa war a toppatoo kon lii di kawari boppam mu wa tajcaluhu dafair di ko lét wala yajuz laha jamcuhu fawqa arras du dagan si moom mu koy dajale def ko ab jubb sa kaw bopp loolu mooy fawqa ras aw naxiyatil qafa maanaam melokaan yi nga xam ne ñeneen ñi lañ ko xamee loolu tax même jigéen ñi nga xam ne ñooy góorlu ci diine di muur seen aw yaram di góorgóorlu si wàllu muuraay war nañoo bàyyi xel lool nga gis seen saay jigéen joo xam ne dafay muuru naam waaye li cheikh bi wax fii dafay jël kawar ga def ko noo xam ne dafay def ab jubbu sa kaw bu muuroo jubbu ba nekk sa kaw nee na loolu daganu cheikh al islam nee na kama yaqsudu baadu al bagaaya comme mu ne jigéen ñi jaay seen bopp noonu ñuy def seen bopp ya di noonu ñuy léttoo ak noonu ñuy def seen bopp ya jigéeni jullit bi war na ko wat war na ko maytu warta niroog ñoom warta niroog ñoom ci loolee waaye règle bi daal ci gàttal ci wàllu wi mooy jëf joo xam ne dañ koo xamee ñu dul jullit ñi wala sax ay kàccoor ñoom ñoo siiw di defe noonu yow jigéen jullit bi war ngaa wuuteeg ñoom dajale gi nga koy dajale kawar gi du ko takk sa kaw bopp tere giñ ko tere boroom xam-xam yi dinañ si istidlaal ci xadiisu comme ni ñu ko indee fii xadiis abi hurayra yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yu waxee ne sinfaani min ahli nnaari lam arahuma ñaari melokaani ngi nii ci sama xeet ci waa sa sawara lañ bokk donte ne gisuma leen dinañ ñëw ci jamono qawmun maahum siyaatun ka adnaabi albaqar yadribuuna biha annaas aw nit ñoo xam ne dañoo yar dañoo yor ay yar ay yar yu mel ni ay geeni nag di ci dóor nit ñi wa nisaaun kaasiyaatun aariyaat ay jigéen yoo xam ne dañuy solu ba pare rafle maailaatun mumilaat dañoo jeng di jengalaat donc xam firee nañ kaasiyaatun aariyaat maanaam dañuy solu ba pare rafle moo jigéen ju solu ba pare yaramam ne si jigéen ju sol ba pare yaramam ne ci biti maanaam muurul aw yaram la sol muurul ay awraam imma lu xat la wala lu yaraax la wala sax lenn li la muur ci aw yaramam bàyyi leneen li loolu kaasiatul aariya yenente bi saa sallam nee na ci waa sawara lañ bokk donte ne gisuma leen wax ji wax ne maailatul mumilaat mu teg ci ne ruusuhunna ka asnimatil buxtil maaila ka asnimatil buxt laa yadxulna aljanna wala yajidna rixaha xadis bi alimam muslim moo ko solo xadis bu wér la mu ne seen bopp ya jigéen ñooña ñi ngi mel ni ay jigéeni gëléem ne duñ dugg aljana mukk duñu dugg aljana xetu aljana sax du leen xeeñ donte ne lii ci kabaar yi la bokk maanaam bàkkaar yi nga xam ne nit ki bu fekkee ne dafa dee ci bakkaar bi te tuubu ko ñu ngi ci taxtal machia yàlla subhanahu wa taala mën na koo jéggal mu dugg aljana bu ko jéggalul bu ko ci mbugalee eh, dina mës a génn sawara waaye lii waid la maanaam tëkku la gu yenente bi saw sallam tëkku eh, ñu mel nii boroom xam-xam yi comme ni ko cheikh bi waxee fii wa qad fassara ba'd al-ulama qawlahu ma'ilat mumilat bi annahunna yatamashshatna al-mishta almiila wa hiya mishtatul bagaaya mu ne wa haadihi mishtatu nisaai lifranj qad yaxdu xadwahunna bacdu nisaai lmuslimiin mu ne si am na si boroom xam-xam yi ñu firee xadiis bi maailaat mumilaat maanaam jàng googu ñu ndax xadiis daf saa teg ne ruusuhunna ka aslimatil buxt seen bopp ya ñu ngi mel ni jegéeni gëléem xam ngeen loola boos boobu nekk si Euh, ndiggu gëléem te buy dox mu ne sa kaw seen bopp ya noonu la mel nee na nee na dañuy def seen bopp ya seen kawari bopp ya comme ni ko euh, jigéen ñiy jaay seen bopp di defee albaxaaya wala comme jigéen ñi nga xam ne duñu ay jullit nañuy def mu ne comme tubaab yi fii wax na misaali french waaye nee na si jullit ñi jullit ñu sàggan ñi am na ci jigéeni jullit ñi ñuy roy ñooñee ci seen eh, seenu eh, nañuy eh, defaree seen bopp ya kon daal ñu waxaat li ñu waxoon sànq ci jigéeni jullit bi ne yittewoo kawaru boppam ci toppatoo ko waaye ci na muy lettoo ak nam koy toppatoowee na sa wottu na sa sori di niroog jigéen ñi dul jullit wal sax jigéeni kàccoor ñi nañu def seen bopp ya na wuuteeg ñoom na xam ne moom jullit la da dañ koo digal na wuuteeg noonu yàlla yi mu ñëw si beneen masala mu ne wa kama almara ni nga xamee noonu lañu teree jigéen muy wat boppam nooni kadalika lañ ko teree muy jokk kawaru boppam muy jokk kawaru bopp bi loolu xadis bu wér bu ñëw si as saxiixayn comme ni mu koy indee fii yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni laana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alwasilata walmustawsila yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb na kii létt ak kañuy létt tax létt gi ñu wax fi nag mooy jokk amala létt kawar nii rek maanaam kiy jokk kawaram ci jeneen kawar gudul kawaru boppam ak ka koy eh, ka defal yow mi ko sàkk ngir ñu defal la ko ak kala koy defal yéen ñaar ñépp yéen ngi ci rëbbug yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waliyadu billah te rëbbug yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy rëbbug borom bi tabaraka wa taala te ki yàlla rëbb mooy ki mu génne ci ak yërmandeem al laanu mooy ab tardu min rahmatillah yàlla génn la ci ak yërmandeem wal yaadu billah lii dafay wane lii bàkkaar bu mag la maanaam di jokku kawar jigéen ji di jokku kawaru boppam moom mi koy sàkk ngir ñu defal ko ko moom mi koy def moo taxit jigéen ñi nga xam ne loolu la def seen liggéey war nañ nañ ragal yàlla subhanahu wa nit ki booy liggéey nga liggéey loo xam ne lu dagan la la ngay jëfandikoo di ko lekk ak di ko jox sa njaboot ak di ko ngay ngay dundee noonu na nekk lu dagan ana koo xam ne ci rëbbug yàlla lay xëy di si gont di ci am alal di ko lekk di si dundal njabootam te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb lii ay jigéenu jullit nga gis leen saa su ne ci loola waliyadu billah mu ne wa min al bokk na ba léegi ci jokk jooj ñu wax al bi ñu araamal lubsul baaruka al fi hada zaman maanaam jigéen ñi loola ñuy sol seen bopp ya moom ak yokk kawar ñoo yam xam greffage lañ koy tuddee lu mu mënti doon loo xam ne rek kawar la gooy jël di ko def sa bopp bi yow jigéen te du sa kawaru bopp wasl la tudd jokk la tudd jokk la tudd waroo koo dafa araam ak rëbb moo si ñëw yenn saa ñu def ko sax loo xam dafa dañuy ñëw nii rek sol indi na si xadis bu ñëw si albuxaari ak muslim ne muawiya radiallahu taala anhu dafa mas a xutba ca madina moom amir la woon Sham mu ñëwoon Madina xutba sa jumaa ja si biir xutba gi mu génne benn mbir moo xam ne jigéen ñi dañ ka daan jël di ko teg seen bopp ya mu ne maa baalu nisaaikum yaj'alna fi ru'usihinna mithla haada waaw lan moo dal seen jigéen ñi ñuy jël lu mel nii di ko teg seen bopp yi te dégg ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sha'ran min sha'ri ghayriha illa kaana zuura amul benn jigéen buy jël geneen kawar bu dul kawaru boppam di ko teg ci boppam lu dul ne loolu zuur la maanaam caaxaan la neen la dangay nax sa bopp wala ngay naxaate na nga def ci mbindum yàlla subhanahu wa taala fitra yàlla kawar gi la jox nga toppatoo baa ngay jël eh, kawaru jàmbur di ko di ko def sa bopp te zuur la falsification la loolu mas masala boobu kon leer na mu teg ci ba léegi dafay araam si jigéen nee na wa yaxrumu ala almarati almuslima izalatu sha'ri alxaajibayn muy wat mbaa muy dindi ay yéenam di ko wat wala sax du dindi lépp du wat lépp da koy modifié waat rëddaat ko yàlla subhanahu wa taala defal ko ay yéen mu ne yàlla nii nga ko defalee bëggee ma ko nii nii laa ko bëggee daal koy rëdd beneen rëdd iyaadu billah changé mbindum borom bi tabaraka wa taala ci bépp wasila bu mu ko defe nag buddi ba mu koy buddi wala wat gi mu koy wat ak noona mu koy defaraatee te loolu la ñu tuddee an nams kadalika yenente bi sallallahu alayhi wa seeni boroom ñu ko cheikh bi ndey fii ñu tuddee an naamisa wal mutanamisa yenente bi sallallahu alayhi kuy def loola ak ku ko koy defal kuy sàkku ñu defal ko loolu ak ki ko koy defal mu ne wan naamisa hiya allati tuzilu sha'ra xaajibayha aw ba'dihi lizina fi zaamiha an nams mooy ki nga xam ne dafay wat kawari yéenam wala sax lenn la lay wat di ko modifié waat ngir taar ci la mu yaakaar moom ne mooy taar te comme niñ ko waxee léegi cheikh bi neen te loolu dafa bokk ci changé mbindum borom bi tabaraka wa taala nee na loolu yi nga xam ne seytaane bu jëkk dogu woon na ne dina leen digali loola ñu koy def wala aamurannahum fala yugayirunna xalqa allah bi mu dogoo ci yàlla subhanahu wa taala ne dina yóbbaale ci nit ñi ak jinne ñu baree bari sawara dina leen bàyyi loo ndigalu yàlla subhanahu wa taala topp loo leen ndigalu seytaane bokk na ca lam waxoon ne dinaa leen digali ñuy changer mbindum yàlla subhanahu wa taala changer mbindum yàlla bari nay façon ci der bi la yàlla jox nga ne couleur bi couleur bi la laa bëgg changer eh, ñu waxoon léegi ci sa bopp wala sa yéeni nañ ñoo kazalika ci bëñ yi dañuy tuddee daf léegi ah, ak yeneen ak yi ak li ñuy tuddee ay tatouage ak yooyu yooyu yëpp ci waaye seytaane dogu woon na ci loola mu ñëw ci ba léegi xadis bu wér xadis ibni masud radiyallahu taala anhu xadis boobu ñu jeexal mu ne laana allahu alwaashimaat walmustawshimaat yàlla subhanahu wa taala rabbana ñiy def al washm dinañ ci ñëw ci beneen masala mooy ñi tatwe seen yaram ki koy def ak kiñ ñu koy defal wan naamisaat wal mutanammisaat wax nañ leen léegi mooy ñiy wat seen kawar yi yéen ñi ka koy sàkk ak ka koy defal wal mutafallijaat lil xusn ak ñii yett seen bëñ ya ngir am sàkk sàkkre yàlla ñuy wax ne loolu mooy mutafallijaat li xusn yàlla subhanahu wa taala bind la bind sa bëñ yi euh, rangale ko nam ko rangalee nga ne yow déedéet danga nga bëgg a def euh, loo xam ne nee nga loolu taar la nga yett say bëñ dinañ si ñëw ak tafsil ci gàttal kon masala bii nii di masala euh, jokk kawar ak lépp lu aju ci loole ci wat ay kawar yi yéen yooyu loolu mooy àtte bi diggéene jullit bi war na xam li nga xam ne moom la ko diineem sant mu góorgóorlu ci loolee te wattu lépp loo xam ne lu wuuteeg loola la li ko seytaane di woo wallahu taala aalam sala allahu wasallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain